ridwanu lbaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku aljinan fi jamci ma faraqahu daymaani radia allahu taala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thalith fi ladabi walfadaa'il qultu wa minhu llutufu bilsaghiri wa mithluhu tabjilu lilkabiri kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñuy limal ba léegi tegginu biir dégg dégg tegginu biti yi kon wii weesu wa ko tarbiyatukal awlaa daala ñemoon mooy bokk na ci yar gi ngay yar sa doom yi ak gone yi nga xam ne yow yaa leen yilif ngir ñu jote ëllëg ak njub loolu boo doon ñaar fukk bi ak ñaar muy 22 tey ñu war a gis 23 bi mu ne xultu man nee naa waxoon nañu bu ma nee qultu fa min maani qawlihim naqaltu ci maanaay seeni wax ñoom boroom xam-xam yi naqaltu moom lay toxal man ash-shaykh ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim mu ne qultu nee naa wa minhu bokk na ci ladab teggin yi nga xam ne ñoo feeñ yu biti yi al lutfu di ñeewante bi saxiiri ci ku la féete suuf koo xam ne moo la féete gone nga koy yërëm waaw di ñeewante ci moom bañ di mbég rek comme liñ la doon wax yenn parents yi seen doom ma suñoo am ci ñoom sourire ab ab ab reetaan ab muuñ ma suñu koo gis ci seen ndey ngir ñoom mbég rek lépp violence saaga wax ju ñaaw tël tël ju dul jeex wal iyaadu billah waaw nga bokk na ci ñeewante ngir gone yi wa mithluhu lu mel noonu at tabjiilu lil kabiri màggal ñi nga xam ne ñoo la mag ñu mag ñi nga yegg leen loolu mooy ñaar fukk bi ak ñeent al lutfu li saghiri bi saghiri mooy 23 at tabjiilu lil kabiri mooy li nga xam ne mooy 24 après benn ñuy dese lii ay xadiis la al imaamu tirmidi rahmatullahi alayhi dafa soloo jële ci mawlaana anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne dafa am benn benn mag benn cheikh benn mag boo xam ne da doon dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy ñëw comme que mag la li muy doxee kiiwul waaye nit ñi xaw yéex ci xajal ko place yaatal ko ngir mu mën a agsi yonent bi alayhi salaatu gis mbir mi mu ne laysa minna man lam xam saghirana wa yuwaqqir kabirana mu ne bokkul ci ñun ki nga xamante ne nii moom du yërëm suñu ndaw yi te du wekk suñu mag ñi te ñooñ dañoo yéexoon kese dañ ko doon jéem dañ ko doon jéem a xajal de waaye dañoo yéex ci xajal gi ñu koy xajal moom góor gi mu agsi yonent bi saa saa gis loolu yow nan ngay imaginer ñun dañ koy gis ay xool fële mel ni gisuñu ko ndax bañ nañ koo xajal waaw dugg ci tata bi wala ci njaganjaay bi gis góor goo xam ne wala meer boo xam ne mat na la nday yow nga toog moom mu taxaw jàppandu oto bi waa ji di daw xam nga rek suñu dawal moom xam nga ni mu dem. ay këdd frein yoo xam ne coup de frein yu dëët yooyu yépp nga gis ko muy baajaw yow nga toog nekk jeune nekk ndaw mën a seetaan lool touusewu la mënoo sax jóg na ko góor gi ñëwal nga toog maire bi burul ne yow daa mu la dal parce que nit ki mën naan lu ko dal mu nekk jeune waaye moom mënu la taxaw parce que bu taxawee day miir kooku garaawul waxuñu la waaw man ñi may wax ñoo gën a xam seen bopp mooy sama classe bi alhamdulilah borom bi may nañu santé goo xam ne man nañoo taxaw dakaar ba Ndar du ñu wàññi tus waaye fii lañu jëm waaw jàmm gën gii pour dem Fass mbaaw nga gis koo xamante ne yow toog nga ku la mat nday ak baay góor ak jigéen nga gis ab paa ab mère mu taxaw affaire yi di ko baaje ba léeg-léeg muy waaj a daanu loolu sax taxul nga ne i xaaral ma jóg may ko déedéet nga toog sa yoon new ji waaw imaginez yonent bi saa saa bu ñu gisoon ñun ci suñu oto yi ak suñu société bi xoolal ñii mu góor yi ñëw ci moom saxaaba ya xaw a yéex dane dañoo fa abta al qawmu noonu la ko imaamu Malik Anas nit ñi xaw a yéex ci yaatal ko pla yoon ba mën a jàll yonent bi loolu la gis ne bokkul ci ñun ko xamante ne nii du yërëm suñu ndaw yi te du wekk suñu mag ñi allah allah waaw te na ko noonu na ko abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma nettalee lu mel noonu mu ne yonente bi alei sat selaam nee na wal xadisu qad rawahu alimaamu ahmad ak alimaamu abu dawud ak tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne yonente bi alei sat selaam man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirana bu kabirina mu ne bokkul ci ñun koo xamante ne du yërëm suñu ndaw ñi te xamul teraanga honneur li nga xam ne mooy nekk mag daa am lu muy may boroom loolu ku ko reconnaître naan waaye dara fii ñoom ñëpp waa yow waa yow fan man daal damay toog mu ne ko bokkoo ci ñun allahu akbar moo tax mawlana ibn abbas daal dina koy solo radiyallahu ta'ala anhuma nettali na comme ni ko imaamu ahmad ak imaamu tirmidi daal di solo rahmatullah alayhim mu ne yonent bi alei satu minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bokkul ci ñun nekkul ci suñu xët yu tab sori na wa yonent bi alei man kooku sori na koo xam ne du yërëm suñu ndaw ñi du wet suñu mag ñi te du dëj la njekk te du tere yi li nga xam ne mooy loo xamante ne du noonu kon looloo tax sëriñ bi ne lii daa bokk ci laadaa bi teggin yi nga xam ne ñoo feeñ mooy lan mooy li nga xamante ne ni al-lutfu bis wa mithluhu at-tabdilu lil-kabiri léegi nag mu lay wax bu mujj bi mu ne wajalu mithlika ka nafsika sitiwa wa ghayru di mimma sitiqamatan hawa mu ne ba léegi bokk na ci teggin yi muy ñaar fukk beeg juróom bokk wajaalu misliki def sa bopp mislu misliki ku mel ni yow kanafsika kon say bopp istiwaa ñu yem bul bëggal sa bopp yiiw ba pare bañal ko ñi ci des yow yaay kan yow man ant yaay kan ba foog ne lu baax yow yaa ko war a anti moo xañ ko ñeneen ñi loolu mooy l'égoïsme te moo pétrifié bu doon luy xeeñ la dina pétrifié xasaw ci kaw suuf ndax ni mu fi feefe waaw mu ne bokk na ci nga def sa mbokk ki mel ni yow comme yow ñu yem wa ghayru zi ak yeneen yoo xam ne wute nag bii ma fi tudd mimma ci yi nga xam ne istiqaamatan hawa ka ko lamboo day am ak istiqaama ak coowooral tegu ci yoonu yonent bi alayhi salaam ci yoonu siraatal mustaqim loo la lay may képp ku làmboog lii am na yeneen yoo xam ne lii daa ci mën a min lim man bamba radiyallahu taala anhu wa arda te lii yonent bi saa saa moo ko wax waaw daa bokk man kaana yu'minu billahi wal yawmil ah na ah, na bokk ba fal yuhibbu li waaw na bëggal boppam mbokkam li nga xam ne loo la bëggal boppam waaw loo lépp loo xam ne ndab loo xam ne ku la ko yakkaloon du la neex te doo ko yakkal sa bopp bu ko yakkal sa bokk jullit moo tax su boroom xam-xam yi ne dara ñu bari ci ñoom ne loolu amul sax mafhum mooy sa bokk même sa bokk nit kese la même bu dee yéeféer la maadaama du la xeex comme li liñ gisoon ci euh, nettalib sayyidatu asma bi radiyallahu ta'ala ak nda ak yaayam ah daana xeexu la ku normal la jimmi la yéen a bokk citoyen te nekk ci dëkk bi mooy ci dëkk bi la dëkk kooku amoon bëggal ko li nga bëggal sa bopp ba looloo tax yow boo amee boo yëpp yéefér wala chrétien wala tubaab la boo xam ku ñuul la wala ku weex la wala ku japonais la lu mu doon chinois la lu mu di doon lu la neex bu la defalee yiiw lu baax yow li nga koy ñaanal boo jullee ba pare wala fa nga gën a yaakaar la nga koy gën a ñaanal amul lu gën a màgg te du yal na yal na nga def ci xolam leeru lislaam loolu mooy li gën mag loo ko mën a jariñ waaw nga ñaanal ko lool ndax lan li nga bëggal sa bopp moom nga bëggal sa mbokku nit waaw sa mbokk mi nga xam ne xas naa doon jullit lépp lu ma bañ ku ma ko def du ma ko teg du ma ko teg ay lor wala di ko teg njabootam wala di ko teg ay marchandise am ak bagage am ndax bëggu woon ku ko def kon loolu bokk na ci teggin yi nga xam ne ñooy yi feeñ waaw loolu yëpp dafa am solo te yonent bi alayhi salaam radiyallahu taala anhu euh, alayhi salaatu wassalaam léegi nag bii di ñëw ndax buñ jëlee li muy bëgg a wax euh, day day day kii léegi ndax mooy fi muy waxe di nettali li nga xam ne moom la benn ci boroom xam-xam yu mag yi daal di wax ci benn ndénkaane bu am solo bu mu defal doomu jullit yépp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 alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin